mooy wattu sunna yonent mi alayhi salaatu salaam dundinam wi ak teggi ak teggi nii waaw kon nag ñu jàll ci dernier bi mu ne athani ashar an Abis ibn Rabi'ata rahimahu llahu ta'ala annahu qaala رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه kon al imaamu alxaafizu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ñuy indil na xadis bi nga xam ne moom mooy xit euh, lii tëj buntu bi miskul xitaam bay tëj garab gi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci mu ne assaani ashar mu ne bii moom mooy assaani ashar assaani mooy ñaar ashar ashar mooy eh, fukk muy kon fukk ak ñaar mu ne an Abis ibn Rabi'a mu ngi koy jële ci taabi'i kii taabi'i la mooy du taalibe saxaaba non taalibe saxaaba la laa bëgg a wax moom du saxaabatu rasuulillahi alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne kon mu ngi jële ci Abis la tuddoon ibn Rabi'a rahimahullahu ta'ala mu ne an annahu qaala mu ne ra'aytu damaa gis Umar ibn al-Khattab mu ne damaa gis Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yuqabbilu al-hajara muy foon li nga xamante ne nii mooy xeer wa wan xeer mu ne ya'ni al-aswad xeer wa nga xam ne mooy xeer wu ñuul woo wële mooy wa nekk ca booy aj alxajarul aswad nee na moom laa muy fóon wa yaqulu mu ngi naan nag ba koy fóon mu ngi naan inni man nii Omar de aalamu xam naa ne annaka xajar yow mi yow xeer ngaa <laughs> maa tanfaw wala tadur mais jariñoo du yaay jariñe ah tamit du yaay lore xeer nga du yaay jariñe du lore loolu moom il faut que ça soit clair <laughs> budul woon ne an ni Umar de ra'aytu budul woon ne rasuulallah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam hein yuqabbiluka mu lay fóon bu dul woon ne loolu dama koo gis maa xabaltu ko kononte kon du ma la fóon waaw <laughs> muttafaqun alayhi mu ne lii de <laughs> oh, al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko bokk solo <laughs> est-ce que ñoom rek ko solo dafa seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko waaye al imaamu Malik ibnu Anas ibnu da ibnu Anas al Asbahi Malik ibnu Anas ibnu Malik al Asbahi <laughs> radiyallahu ta'ala anhu imaamu daarul hijrati solo na ko na ko noonu wa ashaabu sunani al arba'a ñoom ñëpp solo nañ ko al imaamu Abu Dawud al imaamu Tirmidhi al imaamu Nasaa'i ak al imaamu Ibnu Maajah al-Qazwini rahimahullahu taala bala ñu ci ñëwaat kon mu ne ah hadis bi Seydina al imaamu al Buxaari indi na ko ci ay bërëb yoo xam ne indi na ko ci eh, ay ñaari bërëb mu ne hadis bi kitaabul hajji la ko indi baabu ma zukira fil hajar al aswad mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne gënu nettali mooy Muhammad ibn Kathir al abdi abu abdillah al basri rahmatullahi alayhi qala akhbarana Sufyan mu nekk woo leen xabaar mooy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah an al-A'mash mu jëlee ko ci Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mooy al-A'mash rahmatullahi alayhi an Ibraahiim mu jëlee ko ci Ibraahiim ibn Yaziid ibn Qays ibn al-Aswad an-Nakha'i al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Aabis ibn Rabi'a moo ko jëlee ci Aabis ibn Rabi'a an-Nakha'i al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Umar moo jëlee ko ci Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu jaa'a ila al-hajar al-aswad faqabbalahu fa qaala inni a'lamu annaka hajar laa tadurru wa laa tanfa' wa lawlaa anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka kamaa qabbaltuka noonu mooy la ko al-imaam al-Buxaari euh, euh, foofu la ko njëkk a indi après indiwaat na ko. ci beneen yoon boo xam ne jaarul ci abis euh, mi nga xamante ne ibn Rabi'a waaye mu ngi jaar ci Zayd ibn Aslam mu jël ko ci baayam de Aslam rahmatullahi ala al-jami' kanta al-imaamu Muslim rahmatullahi alayhi nga xam ne moom tamit ci kitaabul hajj wala indi affaire bi muy riwaaya yi mooy al imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom itam jaar na ci Naafi' mu jëla ko ci Abdallah ibn Umar mu nettali lii waaye it Abdallah ibn Sarjis beneen saxaaba boo xam ne moom itam jëlee na lii ci Seydina Umar <laughs> moom la ne ra'aytu al-Asla'a ya'ni Umar ibn al-Khattab yuqabbilu al-hajar wa yaqulu wallahi inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajar wa annaka la tadurru wala tanfa walawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa ma qabbaltuk waaw kon ne naa al al al asla nga xam ne dafa leeloon Seydina Omar lay wax mooy moom mii di Abdallah ibn Sarjis al-Muzani moom tamit saxaaba yonent bi alayhi salaam gis kon ñi ko jëli Seydina Omar radiyallahu Suwayd ibn Ghafala moom itam wax na ko eh, ibn Awsaja Abu Umayya nee moom tamit nee na ra'aytu Umar qabbala al-hajar waltazamahu wa qaala ra'aytu rasuulallahi alayhi wa sallam bika hafiyya kon mooy da ngay gis ne Seydina Umar ñi nga xamante ne ñoo ko jëlee ci moom bari na du Aabis ibn Rabi'a mi kese moom moo ko jëlee ci moom kon euh, mu ngi noonu kon nag buñ ñëwee ci léegi nañ taxaw tuuti ci euh, léegi fo parti na imaam Muslim rahmatullah alayhi moom nan la fan la ko indi mu jaar ci abis ndax li ñu wax yëpp jaar ci abis am na moo indi na ko ci kitaabul hajj baabu istihbaab taqbiil al-hajar al-aswad fi at-tawaaf mu ne wa haddathanaa Yahya ibn Yahya yàgg nañ ko fi gis de Yahya ibn Yahya ibn Bakr mooy rayhaanatu Naysaabuur kii taalib imaamu Maalik la woon moom it Abu Zakariya ah, at-Tamiimi rahmatullahi alayhi moom nii mooy rayhaanatu Naysaabuur rahmatullahi alayhi wa Abu Bakr ibn Abi Shayba moom gisoon nañ ko fi léegi Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al al Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah wa ibn Numayr muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kufi jami'an ñoom ñëpp an Abi Muawiya jël ko ci Abi Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi Abu Muawiya rahmatullah alayhi al-Kufi moom tamit qaala mu ne Yahya moom moom ne qaala Yahya sama sëriñ bari Yahya ibn Yahya mu jëkk tudd moom dane akhbarana Abu Muawiya ndax sëriñam yëpp ñoo ko jëlee ci Abu Muawiya mu ne akhbarana ko nettali nañu Abu Muawiya Abu Muawiya wax nañ sànqaan il A'mash mu jëlee ko ci Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili al-A'mash an Ibraahiim muy an-Nakha'i rahmatullah alayhi an Aabis ibn Rabi'a moo ko jëlee ci Aabis ibn Rabi'a an-Nakha'i moom it al-Kuufi rahmatullahi alayhi riwaaya bi moom la Imaam an-Nawawi indi nii mu ne qaala ra'aytu Umara yuqabbilu al-hajar wa yaqul inni la uqabbiluka wa a'lamu annaka hajar walawlaa anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka lam uqabbilka <laughs> voilà kon mbir maa ngi noonu léegi eh, léegi nag ñuy taxaw tuuti ginnaaw bi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna daal di gisee li mooy <laughs> Sayyidina eh, eh, Abis ibn Rabi'a an-Nakha'i al-Kufi on ci waa Kufa rahmatullah dana man de naa Umar ibn al-Khattab yuqabbilu al-hajar muy fóon alxajar muy fóon alxajar al aswad ah loolu dafa bokk ci ñu sopp waxoon nañ la fan yële bi sëy naa doom ji ibnu umara radiyallahu anhu nim ne waa ji istalama rasulullah sallallahu alayhi wasallam naan ko ara'ayta in zuhimtu ah, mu ne ko ma ne yonentu bi alayhi wa be d yonentu bi alayhi salaatu wa salaam be wéet def na tawaaf daal di euh, nuyu kaaba gi mooy fóor kii xajar euh, euh, wu mooy niñ koy fóon ku ko man ku ko manul doo def noonu léegi <laughs> waa ji naan ko mais gisoo bu ma bu dee dañ maa bousculer mu waxaat ko waa ji naan ko mais gisoo bu dee daa bëri mu waxaat ko waa ji naan ko mais mu ne ko da ara ay dawil yaman yi laa wax jëlal ara ay tegal ma ko te yaman <laughs> voilà <laughs> hajarul aswad kooku <laughs> léegi Seydina Omar radiyallahu taala an ndax loolu dafa bokk ci sunna yonente bi alayhi salaam mais ci kaw nga man ko mais jarul ay xeex ak i puusantee bu dee daa bari ay nit keroog keroog keroog kan moo ma doon wax am na ku fi dem Makka bu yàggul <laughs> ku ku ku umra ji woon <laughs> mu naan ma y'a deux semaines ma mu ne ma keroog fekk mu naan ma xaw ma ci février bi nii ñu ngi ci mai ah euh, lañ umra ji waaye naan waa xajar foofu pierre noire mais gars yi ay gan di ay gaa yoo xam ne ñoo fa taxaw moom kenn du fa jege mooy du ay du ay gendarme ma yooyu non non groupe ñu ñu ñu ñëwoon di kii rek mais ñoom ñoo fa nekk ngir daal ñoom seen ko quoi xam nañ fee nekk jeex na ba pare nag kenn ku ñëw doomal dañ lay sël de mooy yooyu yëpp jaru ko waaw. moo tax yooyu jaruñu ko Ibn Umar rek dafa jàppoon na comme que yonent bi saa saam def na ko radiyallahu anhu moom daal moom manul lu def lim def même bu dee ni loolu noon du farata ci aj voilà te tamit mooy bu dee daa bari ay nit moo tax yonent bi saa saam ci boppam waxoon na ko Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko ne ko Umar ndax parce que Seydina Umar dafa am doole corpulent woon amoon doole nekkoon nit ku yàlla may jëm ak kattan mu ne ko yow moom bul bul di xëccoo pierre noire. boo fa nee xayaru aswad fii bu fi bu fi bu fi puusante parce que xam na ne ku ma puus na ngay dali le waaw kon mooy jarul am na sama benn sëriñ mu ne Égypte moom nee na gaa yi <laughs> gaa yi ay ay ay sox lañ doon dóor dóor di tey sox parce que xajarul aswad bii ñoom ñoo fi war a nekk wala jóge fi ba <laughs> man itam mu fóon mooy yooyu yëpp jaru ko waaw léegi mais sunna la bu dee man nga ko boo ko manul nga sori ko comme ni ñoo Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu daal di def waaw nga tàllal ci sa loxo fóon sa loxo voilà loolu doy na bu dee daa am yat woo yor wala loolu nga teg ko ci bu dee mënoo ko fóon sëggit fóon ko yooyu yëpp loolu la voilà mais jarul puusante beeg duurante koon ak saaga wante beeg wala bustulante beeg wala parce que waaj daw may fóon nga naan man wax yow da yow ay nga nekk fa nag di xuloo naan waay yow xam nga ne bu dul woon kaaba ji laa ci seet warti yàlla bu dul woon kaaba ngaan ko waaye ban kaaba ji sama bisat si rek nga piit nga naan lépp waa yow <laughs> ne boo ma fa yow ragal maa tax nga naan may kaaba ji yow fan nga jox a gëdd kaaba yooyu yëpp jàpp ko waaw falaa xafasa wala falaa euh, faman xajjal euh, bayta falaa euh, rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj waaw ta loon mu am ci xaj mooy jublu kaaba bi boo fa ñëwee umra yi bu ko fa def mooy di xëccoo ak a nekk fi di di kii di pël di nar xeex ndax damaa war a fóon xajarul aswad déedéet Seydina Omar nag radiyallahu taala anhu daal di ñëw def li yonent bi alayhi salaam def waaw fóon xajarul aswad moo tax mu ne al xajara xeer bi mooy buñ ko jooyalee foofu kaaba gi xam nga kaaba gi birig yëpp ay xeer la waaye buñ ko waxee mooy moom lañ ci jublu jubluwuñ ci maqaamu Ibrahim alayhi salaam xeer woowa nekk foofu déedéet mooy xajarul aswad waaw xeer wu ñuul woowu nekk foofu nga xam dañ ko wutal fu muy nekk foo xam ne fa lañ ko dugal ci coin bi benn ci coin Kaaba gi Seydina Omar ñëw foon ko wa yaqulu ba pare mu teg ci ne ndax nit ñépp aj la woon nit ñépp fa mu leeral fa lu am solo ne inni man li tax gis nga ñu ko soloo ci moom yëpp ñi mu baree ñu ma a fi limal lépp te am na ñeneen. ne inni a'lamu annaka xajar xam naa ne yow mii xeer nga di ko fóon koo pare wax ko lool maa tanfa'u wala tadu jariñoo te lore waaw yow xeer wii du yaay jariñe du laay lore de <laughs> waaw wala léegi côté boobu <laughs> lii nii la Seydina Omar wax te mooy liy dëgg léegi nag am na imaam al euh, dafa jëlee ci mu rawal la ne mbir mi ñu ko dégg daa bari xew xew la boo xam aj gala loolu moom mutawaatir lay far doon ña ko fekki daa bari surtout xalifa bi moo ñëw di aj waaye xalifa yi léegi yaa ah. non salaam laa wax waaw mu toog fi xool mu ñëw. koon ko wax lii Seydina al-Hakim an-Naysaburi dafa solo ne jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la wax lii ne yow xam naa ne yow mi xeer nga doo jariñe doo lor mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib dane ko ah yaa amiral mu'minin innahu yadurru wa yanfa'u ne ko xeer wii moom day day lore te day jariñe de ba pare tuddal ko ne ndax moom daa amoon pacte bay boroom bi doon jël ak Seyna Adam ah ak yooyu ak xeer weeg yooyu wax ko historique am ak yooyu mais wax ko yu mel noonu ne yonent bi alei salaam kat négg naa ko mu ne xeer wi dañ koy indi yawmal qiyam mu am làmmeñ woo xamante ne nii day seedeel képp koo xamante ne mas nga koo nuyu ci tawxiid mooy ci wéetal yàlla waaw waaye xaalis boobu daa wérul waaw <laughs> wala al-imaam al-haafiz mu ne wa isnaadihi Abu Haaruun al-Abdi wa huwa da'iifun jiddan kanta lii nii ne Seydina Ali lii la wax Seydina Umar moom xadiis la boo xam ne mais dafa faible de trop ndax kàllale bi kuñ naan Abu Haaruun al-Abdi moo fa nekk te moom dafa faible de trop waay da'iifun jiddan <laughs> mu ne ta lii wane ne sax lii nii darut lii Seydina Ali waxul lii <laughs> imaam an-Nawawi an-Nasa'i rahmatullah alayhi moom daal dinay soloo ci beneen wàll luy wane ne Seydina Omar dafa yëkkati wax ji ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu jaar ci yoonu Taawus mu jëla ko ci Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne ra'aytu Umara qabbala al-hajara salaasan thumma qaala innaka hajar laa tadur wala tanfa walawlaa annii ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qabbalaka maa qabbaltuk thumma qaala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala waaw mu ne lii ibnu Abbaas nettali sax day day wane li mu gën a wane mooy Seydina Omar lii mu def nii ci Yonent bi saa saab la ko jële ndax dane bi mu fu foo xeer bi dane ko yow mii xeer nga doo lore te doo jariñe bu dul woon ne nag gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu fóon la konoon te kon duma la fóon waaw ba pare mu ne bi mu waxee loolu Seydina Omar radiyallahu anhu mu gis naa yonent may saasaam def comme ni ma def te lim def wax ji da cee bokk waaw léegi rek lan moo tax lan mooy sagesse bi kon loolu mooy dëgër Seydina Ali ñëwul naan xeer bi day loo ak xeer bi lan la mën a loo rek lan la mën a jariñ lu jariñ dara <laughs> nan la mën a jariñ aw xeer la rek boroom bee ñu ko màggal loo ñu màggal ko waaw lu tax Seydina Omar defoon lool al imaamu Tabari rahimahullah mu ne innama qaala zaalika Umaru radiyallahu anhu li anna an-naasa kaanu hadiisi ahdin bi ibaadati al-asnaam fa xashiya Umaru radiyallahu anhu an yazunna al-juhhaalu anna istilaama al-hajari min baabi ta'ziimi ba'di al-ahjaar kamaa kaanat al-arabu taf'alu fi al-jaahiliyya fa araada Umaru radiyallahu anhu an yu'allima an-naasa anna istilaamahu ittibaa' anna istilaamahu ittibaa' li fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la li anna al-hajara yanfa'u wa yadurru bi dhatihi kama kanat al-jahiliyatu ta'taqidu fi al-awthan Allah al-imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala lii mu wax mu am solo wa lan moo tax Seydina Omar def lool en plus ci kanamu ñépp ajja mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu dafa def lii ndax nit ñi dañ doon door a génn ci jaahiliya yu bari biñ tuubee yàggul te seen jaamu xërëm yi soriwu leen woon Seydina Omar nag ragal nit ñi jàpp ne surtout ñi nga xam ne seenu euh, ay juhaal lañ mooy des nañu am xam-xam bu yaatu ci l'islam te comme que soriwuñ biñ génnee ay tuubeen lañu ay tuubeen <laughs> kene nuyu gi ñuy nuyu xeer wi ñoom ñu jàpp ne ku day bañ ñoo ñu jàpp ne lii ci màggal ay xeer kese la noonu comme ni nga xam ne arab yi ñoom noonu lañ ko doon defe ci jaahiliya laata ñuy dugg ci l'islam ak biir yonente bi sallallahu bi woote ña ko yoon bañal di màggali laata ak ay hubal ak yenn xeer yi naan dafa am ay esprit yu ci nekk ak yu mel noonu mu bañ gaa yi jàpp ne xeer wii noonu lañ ko jàpp nee looloo tax fa arada Umaru Seydina Umar nag radiyallahu anhu loolu mu ragaloon tax mu xamal nit ñi que ne liñ koy nuyu nii xeer wi di ko fóon a def li ñuy def loolu du dara lu dul topp la roy dañ koy def ngir roye ko dawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaye nekkul que ne parce que xeer wi daa am lu muy jariñ wala daa am lu muy lore loo xam ne ngir moom la daal ci moom la nekk intrinsèquement moom day lore day jariñ jërët dara waaw comme ni nga xam ne noonu la ko jaahili yooyu doon passé jàppe woon ko ci seen xërëm yi kon nag mu ngi noonu waaw kon nag mu ngi noonu lii dafa am solo mooy ne màngaluñ ay xeer kaaba ga wër ak di julli di fa wéetu ku foog ne dañoo moom la ñuy màggal mooy yaa sànku waaw moo ki nga xam ne daa jàpp ne malaaka yi bi leen borom bi ne ne usjudu li aadam est ce que ah ñoom aadam boo doon li ñuy jaamu Seydina aadam alayhi salaam moom la ñuy jaamu mooy yàlla bi ñuy jaamu ñoom ñooy jaam yi déedéet mooy màggal la sujudu ta'zim la incliné wu leen ngir ngeen màggal li mag li leen borom bi digal ngeen màggal waaw te borom bee ne ak wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha fa inna dhalika min taqwa al bokk na ci li nga xamante ne màggal orma yàlla yi màggal yi nga xamante ne nii mooy yi borom symbole diini yeeg yooyu loolu dafa bokk ci li nga xam ne day wane takk mooy ragalu yàlla xol ba koy def loolu kese la waaw mooy topp yeneen bi alei salaam ci li nga xam ne moom la ñu digal moom lañ gis mu koy def même bu dee comprendre ñu lu tax waaw moo xam xam nañu xikmat walla réer nañu waaw kon nag yooyu ku jàpp ne aw xeer moom daa am njariñ wu mu amal boppam wëlli fi yàlla woo xam ne day loreek day jariñ mooy yow xamoo dara waaw loolu kese la te lii li tax dañ ciy jàngale gis nga bu dee kiy jàngale day ragal wala am na loo xam ne sentir na ko pressentir na ko ci nit ñi lu mën a yàq seen aqida mu leeral leen léegi que waaw bu leen jàpp ne diw mii et yàlla la de kenn jaamu moom waaw bu jaree nga ne sëriñ diw mii ñuy màggal kenn jaam ko de dañu koy màggal parce que borom bee bëgg ñu màggal ku mu màggal waaye jamais ñu jàppe ko kuy yàlla bu yàlla laa wax jaam la da di yàlla nag bu newoon ci lu yàlla bëgg ba yàlla teral ko. ñu day jaar di sant di ko sant la yàlla di sant yàlla ngir mu teral ñu ñun tamit ci sant gi ñuy sant ab waliyum loolu kese la waaye du yàlla mu leer nañ waaw mais nekk fi di wax wax yu lënt yoo xam ne ñépp jàpp ne fii mu ne moom daa am alxawla wal quwwata la kene fii mu ne mooy lépp lu lu war a nekk ak pexe yeeg kàttan yëpp ngir ci moom lay jóge alors que dara jógewut ci moom dara du jóge ci moom lu dul li yàlla jaarale ci moom kon nag yàlla moom la ñuy màggal moo ñu digal ñu màggal lii ñu def ko ngir jaamoo ko yàlla waaw kon ki nga xam ne mooy jàngale saabu bu gisee lu mu ragal ne man naa yàq aqiiday nit ñi man na leen a yàqal dara na ko leeral waaw na leen ko leeral gaaw leeral leen ko bañ mën a génn ci loolu le kon nag mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu waaw <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu mooy kon lan moo tax imaam indi hadis bi parce malgré ne xam na ne xeer wi du dari na ju lore waaye da koy def parce que yorent na li saa saa mi ñu borom bi royloo te keroog dane li ta'khudhu anni manasikakum damay ñëw di aj ñii ngir ngeen jël jël leen ci man jël leen ci man ni ngeen di aje waaw moo tax it ñu koy def moo taxoon ci ar-ramal loolu la doon wax Seydina Umar radiyallahu anhu mooy booy wër kaaba gi ñett yi nga xam ne boo dóor a ñëw da koy def presser le pas mu gaaw dane woon mais ñun sax fii ba ramal lu tax ba léegi ramal sax moom ndax loolu daa amoon lu taxoon ndax waa Quraysh keroog bi nga xamante ne nii sulhul Hudaybiya ci la ñu ne yonent bi alayhi salaam bon da ngay dëpp ren moom doo gis taaba gi doo fi ñëw ci juróom benneelu ak mi ginnaaw gàddaay bi mu ñëwee ne day umra gaa yi ne ko doo fi dugg yónni Seydina Suhayl ibn Amr comme ni mu siiwee radiyallahu anhu eh, ndax tuub na après ñu ne ko da ngay ñëw da ngay ñibbi ba déwén nga ñëw boo ñëwee ñetti fan nga fi am ñun ñu xajal la yàgg say saxaaba ngeen def li ngeen di def eh, umra après ngeen génn yonent bi sa alayhi wasallam nag waa Quraysh biñ génnee dañu ne woon ci kaw montagne yi tiimoon kaaba gi Eh? di leen xool naan qad aqbalat naan dina jege dina dëgmal ci yéen ñoo xamante ni rey na leen escanté la leen xumaa Yasrib waaw ngelawu Yasrib bu yées googu nga xam ne ko fa dem mu escanté la moo leen sonal kattan amuñu ko yeneen tubaab saat saam sëy naa yon suñu borom xamal ko ko mu ne saxaaba yi biñ agsee mu wax leen côté bi surtout côté yi nga xam ne boo féete woon ak montagne yooyu fañ nee woon mu waxoon njëkk ñett yu njëkk yi nañ pressé le pas gaawal seen seen bi ñuy wër kaaba gi ba gi nag mu ne rahima allahu mra'an araahum alyawma min nafsihi jalada aw araahum alyawma min nafsihi quwwa yal na boroom bi yërëm te boroom bi na képp koo xam ne ci yéen sama saxaaba yi tey radiyallahu ankum wan na ñi nga xamante ne nooy waa Quraysh ñee taxaw yu noonu yàlla yee nekk fee di naan ñun escanté benn xaal euh, dox bu baax sax bu ñu ko man ah yal na yàlla yërëm yërëm na ki nga xam ne moo leen wan ci boppam tey kattan c'est léegi loolu nag kon sagesse bi loolu la woon moo tax Seydina Omar ne mais fii ma ramal après mu ne mais lu tax sax ñuy continuer ñu ne xalifa ñuy continuer def lii ba léegi waaye nag du ñu bàyyi loo xamante ni moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon def moo tax dañ koy def ba léegi allahu akbar mooy al muhaafada waaw mooy di wattu tee ala sunna ci sunna yeneen tubaab yi saa ak doxalin ak dundin ak li nga xam ne jaamu yàlla gu ne nam ko doon Seydina Omar def li yonent bi saa saa wax te riwaa imaam an-Nasaa'i bi day niru ne liñ mujjee wax sànq Seydina euh, imaam al-Haafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalaani de loolu day niru ne sax Seydina Omar wax ju mel noonu est ce que kon du yonent bi saa saa da koo masoon a wax waaye foon Hajarul Aswad waaye wax ko ca kaw leeral jaam ñi ba ni nga xamante ne nii seen pas-pas am na dara lu ko war a yàq lool moo tax euh, mu daal di koy fenkal lool moo tax képp koo xam ne borom bi may na la xam-xam ci diine nga ñëw fekk. yoo xamante ne nii moo xam ci réseaux sociaux yi moo xam fo ay wax yoo xamante ne waxu kéeféer la wax la goo xamante ne day mbaal ñi nga xam ne ñooy lam lamdaay jullit yi ñi nga xamante ne nii seen borom rek lañ bëgg am ay nit ñoo xamante ne ay usurpateur lañu ay sàcc lañu ay yor yoo xamante ne nii di mbubboowoo mbubboowu boroom xam-xam yu mag yi rawatina ñi nga xam ne ñooy nitu yàlla yu mag yi ci waa ahlu tasawuf surtout ñooñu fa lëppee daanaka loolu sax fa am ci waa ahlu sunna wal jamaa ñii mbaal di leen génnaloo ci diine yow dafa nekk lu ràññeeku nga taxaw leeral lool ak ni ko mane man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' hmm, fa bi qalbihi kon nag mooy il nga def ci benn waaw yàlla may na la xam leeralal wax naa la nag booy leeral jarul di tudd bu dee ne boo waxee ñëpp xam li ngay wax yow l'essentiel waaw waaw loolu dafa am solo am solo voilà ak topp di takk di jàpp lool li nga xam ne mooy sunnaa yonent ba alayhi salaatu wassalaam xam nga xatta ki nga xam ne sax doy farata comme taqbilul xajar waaye nag boo gisee ne ah lor man naa am nga leeral ko ñi nga xamante ne ñooy nit ñi kon nag mooy mooy ci na mu ngi noonu nii la ko sayyidina al imam an-Nawawi rahimahullahu taala tëj buntu bi insha allahu taala yal nañu borom bi may ah jeexal ñu ci garab gii nga xamante ne romb nañ ko yal nañu ci dox ba ñu duy ci ba ñu fees del